farraqahu daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fii albaabul awwal fil xalq fii tatimma aw bay'uka zaada liman xajjan qasad yaxtatu anka farda xajjin in wa in warad mu ne ba léegi mu ñuy jox ay misaal est-ce que lii dina jariñ ku mel nii gisoon nañ waa yi nga xam ne daa yor sartu bi li ñuy xëcc la mu war a xéewloo war cee jariñu mu ngi xiif nag bay waaj a dee ñu dugg ci tool bi ñu ne ko jëlal lii jëlal ngóobaan bi wala sartu bi nga dagg lii lekk mu ne defuma jëlal lii nga yëg nga boo ko yëkkatee rek xëcc mango ji wadd nga takk xëylu mu ne defuma mu ne kooku est-ce kon loolu mu téye ci loxoom dina ko jariñ déedéet waaye waa ji nga xam ne dafa mar bay waaja a moom bay waaj a put bi waaj a xar waaw ñu jox ko baag bu baax defal ko ca buum bu baax boo xam ne bu ko yooree te jot ci ndox mi mën a xëcc naan mu ne defuma kook est-ce que kon loolu mu téye dina ko jariñ dara du ko jariñ kay léegi nag ba léegi muy continuer ba léegi kon misaalam ñiy woru la tax ñu woru jariñu leen waaw même bu dee mu ngi woon seen loxo nitay ñëw jariñu seen loxo waaye ñoom jariñu leen ñoom ñu alku waaw mu ne léegi nag ba léegi man dama leen di dama leen di laaj dama leen di mooy ay misaal yoo xam ne <laughs> lii dama leen koy jox ngir ngeen xam ne jaruñul dara voilà mooy waaju mooy misaalam ku waru rek waaw mu ne aw bay'uka zaada ba léegi damay laaj waa mu ana la lay jariñ jaay gi nga xam ne moom la nit ki nga xam ne day jaay yóbbalam li man xajjan xasab gis koo xam ne fii mu ne dem Makka daa jot aj daa jot xajju baytillahi alxaram dafa jot zaadaha allahu sharafa waaju daal di dikk moom nekk na farata ci moom ndax lépp lu tax borom bi faratal aj macha allah matal na ko ci moom léegi moom li mu def mu ut yóbbal ba pare ngir aji léegi nag mu ne bon finalement boo xam nga na laay def sama yóbbal bii ma jot a ut ngir mu yóbbu ma ba Makka laay jël jaay ko koo xamante ni li man jan xasat koo xam ne gis na beneen koo xam ne moom daa bëgg a aji mu ne ko doo ñëw ma jaay la euh, sama yóbbal bi léegi waa ji ne ko waa mu jaay ko ko mu ne ko waa léegi man damay laaj man Bamba radiyallahu anhu est ce que kooku aw bay'uka zaada yow cam siy def lool yow bu dee ne lool yow yaa ko def yow est ce que sag jaay azzaada sa yóbbal gi nga waroon a yóbbu li man xajjan xasat jaay ko koo xam ne dafa jublu ngir aji hein est ce que jàpp na ne waajooju yow mi def loolu yaxut anka ne yow sa jaay yóbbal gi nga jaay ku war a dem Makka loolu yow dina la teggil farda xajjin farataak aj goo xamante ni in warat bu dee ne daaw rot tegu ci saw loos nga foog ne nga jël yóbbal dina waroon a demee Makka nga jaay ko kuy dem Makka loolu doy na est ce yaa foog nga ne loolu dina doy mooy <laughs> loolu kay mënu doy sëriñ bi <laughs> radiyallahu taala an loolu kay moom moom du dara moom waaw <laughs> mu continuer aw hal axi yughni wudu'un sabata bila iqamati salatin an fata mu ne ba léegi maa ngi laaj bu ngeen xamee tontu bii rek xam ñi gaa yi waru xam ne kon ñoom seen waru ga lañ def du la du leen jariñ dara voilà mu ne aw hal axi aw wala boo hal axi ndax yow sama mbokk yux nii dina jariñ wudu an wudu un ak njàpp goo xam ne sabataa dafa sax nit ki julli jot te fii mu ne bu li ko fi dese ngir julli ji waxtu yu weesu comme ñu ne misaalum tàkkusaan li des nag waxtu wi weesu lenn rek la mooy fi muy jàppe te jàppukaay baa ngi ndox lépp am na fi mu jàpp léegi moo fi des ñëw julli ñeenti rakkaab yi bu koy paree timis du jot léegi waa ji taxaw léegi mooy yow euh, njàpp googuyee daal di nga xam ne jullee jot mu war koo def est-ce que moom dina doy waaw aw hal axi yow sama mbokk ndax dina doy yuux nii dina doy wudu un waa ji ñëw jàpp voilà def na lim def jàpp ba ba kii masha allah ni ko yonent bala sarsam doon defe ah léegi bilaa iqamati salaatin an fata waa léegi est ce que moom jàppam googu kese doy na wëlliif moom taxawal julli ji nga xam ne moom la war a taxawal mu jàpp ba pare taxaw di xoole ba waxtu wi weesu nag moom mu jàpp ne fii mu ne moom julli na est ce que kooku nga yaakaar ne jàppam boobu doy na ci ne moom taxawal na ko place julli ji alors que jàpp gi moyen la mooy wasiila la mooy ndax mënoo julli charte la ci julli bala ngaa julli foog nga làpp moo xam laab bu mag gi wala mu ndaw gi voilà moo xam sangu set wala boog mu nekk loo xamante ne da nga jàpp wala bu dee amoo jàpp li nga xam ne badalam bu dee amoon ndox ak yooyu wala mu fi waaye mënoo ko utiliser muy tiim léegi est-ce que tiim toog di xoole wala ma jàpp toog di xoole wala ma sangu set toog di xoole loolu doy na ma ci julli gi ma waroon a taxawal doyu ma même bu dee ne jàpp kese jaamu yàlla la waaw mais yow fii c'est que sa julli ji da koo war a taxawal léegi nga jàpp kese doyut mu ne est-ce que loolu doy na loolu koy xam nga ne doyul an fata ca cam sa nga xam ne moo koy def mu continuer beneen laaj mu ne aw yanfau tashidu lisilaahi wala sitaqati'an bihi ya saahi mu ne aw yan fa'u ba léegi maa ngi laaj man ash-shaykh ahmadul xadim alayhi ridwanul baaqil qadim aw est-ce que aw yan fa'u est-ce que dina jariñ ak tashxiidu mooy ñawal voilà jam si ñawal gi muy ñawal li nga xam ne mooy jaaseem ñawal ko ba mu baax li silaahi li silaahi ñeel jaasi ja walasta te yow bi nga ko yow cam si bi nga ko ñawalee ba pare nekkoo xaatian aji bihi am loo ciy dog yaa saaxi mooy yow a saaxi bii yow ki nga xamante ne mooy dañ ko euh, moom la saaxi bii lañu ñu euh, def nii tarxib bi def ko saaxi voilà mooy te yow pare woo ngir dagg ci lenn yow sama bokk yow sama àndandoo est ce que loolu dina la jariñ daas paaka bi wala jaasi ji ba mu ñaw te daggoo ci dara toog di xoole rek ba àddina bi tukki loolu lan la lay jariñ est ce que dina jariñ lool koy xam nga ne du jariñ dara waaw loolu moom laa sey amoon mooy loolu du jariñ dara dara dara dara dara léegi nag mu ne léegi nag bi mu ñu joxee yii yëpp nag mu ne mu tontul yii fii jàll yëpp xam nga saa su ne bu waxee ñun tontu nañu <laughs> mu ne bàyyi leen sax ma tontu kallaa falaaya mu ne kallaa falaa yanfa'u ahlu daa'i ma'rifatun bi kasratil adwa'i mu ne kallaa uy kallaa mukk kallaa lool dafa mënu la ne falaa yanfa'u du jariñ ahlu ahla daa'i boroom ñi nga xam ne ñooy boroom wopp gi yow nga wopp am feebar bu la dal est-ce que yow jàpp nga ne le fait que du la jariñ ma'rifatun xam dong bi kasratil adduwaa i xam ne ah médicament yi ma war a faj di ak a ñoo bari dégg naa ne paracétamol baax na ci de dégg naa ne niwaakinin baax na ci dégg naa ne xasum looro baax na ci de dégg naa ne yow nga répertorier li war a faj yépp yi la war a faj yépp nga xam ko hein waaye est-ce que loolu kese dina doy bu dee ne yow nanguwoo jël benn ci yooyu ngir naan ko wala jëfandikoo ko ngir wér yaakaar nga ne xam ko kese dina la doy ah mu ne man sax tontu naa leen ci kaw kallaa mukk falaa yanfa'u di jariñ ahlu ahlu daa i boroom ñi nga xam ne dañoo am ay wopp yu leen dal maarifatun xam dong bi kasratil adwaa bi adwaa i li leen di faj médicament yi yi ñu war a jël mu wér bari na loolu xam lool kese ne bari na te duñ ko jëfandikoo du leen jariñ dara du leen jariñ kañ maa lam yu daawaw ma bi nafsihim jara ajal walaw daawaw ulufan fil wara mu ne du leen jariñ bàkkañ maalam fekk foog ba fa nga xam ne yu daawaw il faut ñu nangu cee fajoo jël ci yi ñu xam ne yii yëpp day faj du leen jariñ lu dul ñoom ñu nangu jël ci am minimum benn lu mu ndaw ndaw benn boo xam ne benn ci médicament yi ngir faj seen bopp ngir faj maa la nga xam ne bi nafsihim jaraa la nga xam ne mu ngi daw di ak wopp juy daw ci seen biir ajal naam mooy wax dëgg la lii la walaw daawaw ma ne même bu dee ñooñu feebar ay médecin lañu ay fajkat lañu même bu dee faj nañ ulufan ay milliers ay junni yu bari yu yu kenn mënu takk fil waraa ci milliers yi médecin bu man médecine ma ne gis nga Hippocrate xaw ma les grands médecins képp ku ci feebar ci ñoom moo xam waa yow na nekk le plus grand spécialiste de biir buy metti sawaay biiram di metti mu ne waadgré ça ah, xam naa ni lii moom day faj ndax combien de je ne peux même pas compter ñi nga xam ne man faj naa leen ci lii waaye nag dara laa ci dul jël mu ne ma ne kooku dara la ko dul jariñ walaw même bu dee ne waajoo jële daa wow daal dinañuy faj gaayoo yële uluufan ay junni junni fil waraa ci mbindeef yi mu ne eh, léegi nag kon mbir mangoog kon lim doon joxe misaal yi mu ngi alors ki ñi waru ñële ñoom loolu la mooy ñu ngi jariñ gaa yi waaye ñoom jariñu wuñu waaw sa xam-xam baag sa yooyu di ci jariñ nit ñi teew jariñu woo dara lu jariñ yaa gorob médicament bi yam ne duma ma faju médecin bu feebaree hôpital la jëm de wala boog moom mu jël yoo xam ne xam na ne lii day faj mais bu nee duma ci yël dara du kenn du ma seet na toog